qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man xaafa adlaja wa man adlaja balaga almanzil alaa inna sil'ata allahi gaaliya alaa inna sil'ata allahi aljanna rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu wa qaala hadiisun hasan wa adlaj bi iskaani daal wa maanaa saara min awwalil layl wal muraad at-tashmiiru fi at-taa'a wallaahu a'lam kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñuy dikkal ci dernière ligne droite bi ci buntu bii nii. ñaari xadiis ci des insha allahu taala moom nañuy gis tey ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu e, xadiisu bi mu jëwoon gis mooy bu Abu Sa'id al-Khudri e, e, radiyallahu anhu bu dee ne mucc na ne Atiya min gisoon <laughs> nekkul Abu Sa'id mam doon wax <laughs> du Abu Sa'id al-Kalbi da quatre cent neuf quatre cent neuf mu ne woon moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ne Yonent bi alayhi salaatu wassalaam de neena ah gisoon nañ ne hadith bi dafa wér bi shawaahid ndax yeneeni hadith yu bari yuy wax loolu <laughs> mooy dëgëral nañu ko mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane kayfa an'amu wa saahibul qarni qad iltaqama al qarn ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis kon xadis numéro quatre cent dix ñeenti téeméer ak fukk mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci saydina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu mu ne annahu qaala neena qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man xaafa adlaj man xaafa adlaj waaw képp ku ragal adlaja di nga teel a di nga teel a yooru di nga teel a dem bopp mu ne wa adlaja imaamu Nawawi ci suuf mu ne bi iskaanit daal add waaw daal bi da koy sukkoon bul wax adi laja wala adu laja wala ada laja non add laja mu ne wa maanaahu maanaawam bi mu ci jublu mooy saara min awwalil layl dina dem ci njàlbeenu guddi gi waaw day teel a dem première heure guddi gi rek lay dem waaw bu guddi gi di tombe rek mu dem waaw bu guddi gi di kii muy muy dem bu guddi gi daanoo rek jotee rek nga wëy dem nga wëy nga dem voilà waman ajlaja te ku def loolu teel dem bi mun lijiñ doora doora tàmbali ah kooku de balagal manzil mais nañ pare li imaamu Nawawi wax mu ne wal muraadu saara min awwalil layl mooy dina dem tukki dem laxas ci njàlbeenu guddi gi mu ne wal muraadu waaye li ci yonent bari saa saam jublu fii mooy at tashmir fi ta'a mooy xar sa tànku tubay takku ba dëgër gaaw ci topp yàlla yi nga daal di ciy ne waaw ci topp yàlla yi nga gaaw nga gaaw ciy ne nga gaaw nekk ci topp yàlla yi voilà te góorgóorlu ci jaamu yàlla mu ne wallahu aalam kon yonent way saa saam ne man xaafa ku ragal daal ak laja di nga dinañ ci ñëw insha allah di nga teel dem ci njaal biinu guddi gi waaw wa man ajlaja tu gaaw a génn dem woyaa si tukki laxas balagal manzila ci jamono joojee teel a dem kooku de dina jote insha allahu taala al manzila wàcc waayam mooy dina daj dina jote lu mu bëgg alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa inna sil'ata allahi ngeen marchandise um boroom bala ne fa moom bu dik jaam yi ghaliya dafa cher de <laughs> la ilaha illa allah seenum njëg dafa yëkkateku de alaa waawee inna silata allahi aljanna yëgu ngeen ma yëgal leen silata allah inna li nga xamante ne nii mooy ma loolee borom bi dig jaam yi ñu ciy war a bànneexoo aljanna mooy aljanna waaw waaw mu ngi noonu mu ne hadis bi rawahu solo nag at-Tirmidhi al imam hadis yu mujj yi yëpp da gis moom moo leen solo ah al imam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala kon hadis bi ginnaaw gàtt bi léegi ana kan moo solo keneen en dehors de imam at-Tirmidhi ak bu amee ana koo kee fan la ko solo ñu ne la xadis bi da ngay xam ne tafarrada bihi Tirmidhi mooy imaamu Tirmidhi moom kefee ko solo ñu fi doon tudd imaamu Malik imaamu Ahmad imaamu Abu euh, al Muslim Abu Dawud an-Nasa'i Ibn Majah même kenn solowu ko ci ñoom. rahmatullah alayhim kenn kese ko fi solo mooy al imaam Abu Isa at-Tirmidhi te moom mu ngi koy indi ci abwaabu sifatil qiyaamati war-raqaa'iqi wal-wara'i an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun mooy hadith numéro vingt quatre cinquante muy deux mille quatre cent cinquante mu ne haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Nadr mu ne ki ñu nettali al imaam Abu Isa at-Tirmidhi mu ne ki ñu nettali Abu Bakr ibn Abi Nadr di Abu Bakr ibn Abi Nadr ah, Abu Bakr ibn Nadr ibn Abi Nadr Hashim ibn al-Qasimi al-Baghdadi al-Kinani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Nadr mu nekk ñu nettali mooy Abu Nadr mooy Hashim ibn al-Qasim kon kii est-ce que du mbokkam Abu Bakr ibn Abu Bakr ibn Nadr ibn Abi Nadr Abu Nadr wa mooy Hashim ibn al-Qasimi ah moom kon li gis ne kon ci waajurum la ko jële Abu Bakr ibn Nadr ah moom di doomi an Nadr Nadr boobu ibn Abi Nadr mooy ci maamam ah mu ne kon haddathana Abu Nadr moom mooy Hashim ibn al-Qasim di Abu Nadr ibn Muslim ibn Miqsam al-Laythi mawlahum al-Kinani al-aslu hmm? kon al Baghdadi rahimahullahu ta'ala qaala ndax Abu Bakr bële hmm, baayam mooy an-Nadr Abu Bakr ibn an-Nadr an-Nadr boobu di doomi Abu Nadr te Abu Nadr mooy Hashim ibn al-Qasim nii nga xam ne dana qaala haddathana Abu an-Nadr te Abu an-Nadr mooy Hashim ibn al-Qasim annahu qaala qaala mu ne haddathana Abu Aqil ath-Thaqafi mu nekk ñu nettali attends am na lu ma fàtte woon a def parce que <laughs> way eh, eh, mooy ki ñu la njëkk a tudd Abu Bakr ibn Nadr ibn Abi Nadr eh, moom ku dëgër la fiqa la voilà comme li al imaam al haafid al Asqalaani wax ci Taqrib at-Tahdhib mu ne fiqa voilà al imaam az-Zahabi wax ci ne moom kon ñu jàll kon xam nga lu tax ma wax loolu waxoon la ko mu ne qaala kon Abu Nadr ki ñu ma Abu Nadr li Manzili Haashim al-Qaasimi Euh, euh, moom léegi kanta moom moom itam nit la koo xamante ne nii moom ku ñu xam la moom Hashim ibn al-Qasim thiqatun sabt comme le al-imam al-hafiz al-Hajar ibn Hajar wax ba léegi ci Taqrib at-Tahdhib ah kon ba fi amul problème qaala mu ne haddathana Abu Aqil ath-Thaqafi mu ne gi ñu nettali Abu Aqil ath-Thaqafi ni Abdullah ibn Aqil loolu la tuddoon waa dàkkantala moo Abu Aqil as-Saqafiyu al-Kufiyu al-Baghdadiyu rahimahullahu taala moom nii nag saduq la dëggoon na ku dëggu la eh, moom eh, mu ngi noonu le léegi nag mu ne mu ne fi ñu Abu Farwa turam nekkoon Yazid ibn tamimi di Yazid ibn Sinan ibn Yazid at-Tamimi al-Jazari wa Abu Farwa ar-Rahawi kanta moom mi nag waaw moom moom laysa bi thiqa waaw am na sax joo xamante ne dañ ne Imam an-Nasa'i dana kii matruk la matrukul hadith moom moom wuu kii moom lu mu nettali woo kenn jàpp ay waxam jar da dàq ganaar voilà léegi Imam ad-Daraqutni it ne kii it matruk la attention <laughs> waaw mattu moom bokk na ci ñi nga xamante ne an waaw du'afa yi ñi ci gën yées bokk na ci eh, ñi gën a yées eh, mattu waaw nga xam ne dañoo brem ba yow de toute façon nga wax nga ñàkk wax nga ñàkk wax sax ak ngay wax waaw yow moom boo waxee banañ la waaw kenn jàppatul say wax waaw moo tax al imaam al hafiz eh, <laughs> kii Abu Dawud as-Sijistani mu ne Abu Farwa al-Jazari laysa bi shay waaw wa laysa bi shay <laughs> mu ne aw abu farwal jazari moom ah kooku moom du dara moom doom bi it du dara voilà <laughs> al imam al asqalani al imam al hafiz moo ci tahdhib at tahdhib mu ne da'if fii moom wérul kon gis nga kon benn jam-jam ci hadis ba ngoog muy kon abu farwa yazid ibn sinan hmm, at-tamimi nii kon moom wérul matruk la bal matruk la <laughs> voilà amul luñ naan moom ci côté mokkalam wala fii liin am nag woyo non kii moom daa gën a garaaw moom mu ne qaala kon mu ne Abu Farwa boobu nag Yazid ibn Sinan al atami euh, at-Tamimi qaala mu ne haddathani nettali nañu Bukayr ibn Fayruz mu nekk ñu nettali mooy Bukayr ibn Fayruz ar-Rahawi rahimahullahu ta'ala moom nii ki nga xamante ne ni mooy al imaam al asqalaani al imaam al xaafiz nee na maqbul la te maqbul pour ñu nangu seen mbir il faut yutaaba am ku ko ci top ku koy ku topp ci eh, moom waaye mooy gis nga hadis bi ñoom ñoo ko solo qaala mu ne sami'tu mu ne kon dégg naa Bukayr ibn Fayruz mu ne dégg naa Hurayrata yaqulu eh, radiyallahu anhu yaqulu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi man xaafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil alaa inna sil'ata Allahi ghaaliya alaa inna sil'ata Allahi al-janna mu ne haaza hadiisun hasanun ghariib laa na'rifu illaa min hadiisi Abii Nadr al-imaam at-Tirmidhi mu ne imaam an-Nawawi mu ne wa qaala hadiisun hasan mu ne hadiis bu hasan la da cee def ghariib haaza lii hadiisun de toute façon ghariib moom mooy bu tumuraanke gi fii moom bokk na ci tumuraanke yi nga xamante ne en tout cas bu dee imaamu Tirmidhi yoom jàpp na ne xasanun gharib la waaye hadis bi gis nga la ci wax ba matru bu fa ne euh, moo tax loolu nit ñi xëccoo nañu ko moom ci euh, tahsin gu mu tahsin li nga xamante ne nii euh, mooy hadis bii nii kon mu ngi noonu wallahu taala aalam hmm? waaw na alxaakimi daal dina koy solo ba mu ko solo it dana wér la moo tax al imaam al ne non bu ñu nee wér na nag laakin nuzi'aha xëccoo nañ ko moom day maamal mooy nga ko ne ah non mën a wére nan la mën a wére ak ak ak matruk ci biir Abu Farwa mi Yazid ibn Sinan waaw buñ leen nanguloon ñoom bu koy sax maqbul beeg yooyu mais Abu Farwa nu ngeen di def ak moom ab matruk <laughs> ab da'if boo xam ne mu ngi ci biir càllale gi kon nag mu ngi noonu ci wàllu taxriij bi léegi kanta gi ñu war ñëw nag ci hadis bi am na ci gàtt lan la lan lu taale la am ak suñu bunt bi ñu nekk di baabul xawfi wala garab gii ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim di wax li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy ci wàllu ragal yàlla hmm, ci wàllu ragal yàlla kon lii nii ah, man xaafa adlaj wa man ajl wa man adlaj balagha al manzil loolu mooy lan al imaam at-Tiibi rahimahullah mu ne haadaa masal waaw mu ne lii am misaal la moo xam ne darabahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li saalik al-aaxira fa inna ash-shaytaana ala tariiqihi wan nafsa wa amaanihi al-kaadiba a'waanu <laughs> waaw fa in tayaq fa in tayaqqaza fi masiirihi wa axlasa an-niyya fi amalihi amina mina ash-shaytaan wa kaydihi waaw wa man qata'a at-tariiqa bi a'waanihi thumma urshida ilaa thumma arshada ilaa anna suluuka at-tariiq al-aaxira waaw wa man qata'a at-tariiqa bi a'waanihi thumma arshada ilaa anna suluuka at-tariiq al-aaxirati sa'b wa tahsilu al-axirati muta'assir laa yuhsalu bi adnaa sa'yin mu ne moom al imaam at-Tiibi lii am misaal la mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di joxe mu mu joxe mu mu sadd jox ko jaam yi ngir xamal leen que ne ki nga xam ne mooy sóobu ngir kiy sóobu jëm ci boroomam bëgg am allaaxiraam bëgg allaaxiraam jag mu am xéewal ya fa borom yay dig dige te mu sori am sànjam te mu sori am sànjam na xam ne na ko leer ne fa inna shaytaana ala tariqi shaytaane benn agresseur la boo xamante ne bu garaaw bu nekk ci yoonam di ko xaar yoon yu mu war a jaar wan nafs du shaytaani kasa bakkanam wa amaanihil kaadiba ak ak nëbëtam yi nga xam ne dañoo foo te ay tàcc la bu a'waanuhu ñoo koy jàppale waaw ñooy jàppale bakkanam naan ko rek dina baax dina nangam ak nangam non yow moom attention non jarul ngay yàkkamti dundal sa dund yi ñu doon wax keroog ci euh, lan la lan tazula qada lan tazula qadama qadama abdin yawm al qiyamah waaw di ñu koy nañ lool ci hadith quatre cent quatre cent sept na hadith abu barza al la tazulu qadama abdin yow hatta yus'al an arba'a wala an wax li muy wax yooyu mooy seytaane yow saw yoon mu ngi ci mu ngi saw yoon taxaw sa bakkan di ko jàppale maay man nga ci doole leneen an nafsu wal hawa al hawa wa dunya yooyu yëpp di ko jàppale sa bànneex yeeg mooy awaani yil kaadiba waaw <laughs> ak li nga xam ne mooy addina gi yëpp di ko jàppale ngir lan yow ngir ñu agressé la ba doo àgg dox sa digganteeg fa nga bëgg a dem waaw léegi nag yonent nag dina yëgal ne comme que nag mbir mi lii mooy li am waaw lii mooy li am ah fa in tayaqqada fi masirihi wa axlasa an fi amalihi min ash-shaytaan léegi nag nit ki lan moo ko mën mooy mu yeewu ci doxam gi muy dox jëm ci boroomam te lan moo koy yee mooy xam-xam il faut xam-xam waaw xam ni muy jaamoo yàlla moo tax mu ne i'lamu waaw xam leen waaw i'lamu xam leen kon mooy il faut nit ki mu takkoo xam-xam waaw il faut nit ki takkoo xam-xam ba pare mu nekk koo xamante ni loolu rek du doy wa axlasa niyya fi amalihi mu daal di eh, eh, eh, sellal yéenéem ci jëf ji muy jëf ngir yàlla bu ko defee rek loolu mooy teel naa njëlu mooy non non non mooy teel naa jóg ci njàlbéenu guddi gi rek mu génn waaw waaw bu boobaa nag insha allahu taala amina min ash-shaytaan dina mucc ci pexey shaytaan yi dina mucc ci pexey shaytaan waaw ak wa kaydihi min ash-shaytaan shaytaan wa kaydi ak ay pexe waaw waaw ba pare yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu wan ñu te gis nga soobu yoonu aaxira nag alaaxira yoon woo wële nga xam ne walal aaxiratu xayrun mujj gu mujj gu dund gu mujj gu de moo moo moo xayrun kooku bu defee noonu mu yëgal ñu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te gis nga soobu yoonu alaaxira dafa dafa jafe ah. <laughs> la ne fa yàlla bu kenn foog na affaire yi daa jege wala al-aaxiratu googee xayrun mu gën la ka ñel la wala euh, minal uulaa ci gu njëkk gi ci kër gu njëkk gi du lu yomb de wa tahsiilul aaxirati te daway am fa al am fa ay xéewal bokk ci na mucc mutaassirun lu jafe la de laa yuxsalu deesut ko jote bi adna sa'i waaw ci loo xam ne te ne yow daal euh, euh, loo xam ne daanaka la gën a néew ci jëf ca nga koy amee mukk waaw mukk du loolu yonente alayhi salaam mu ne kon man xaafa ku ragal boo ragalee am misaal la say noon daal di lay song guddi xam nga araab yi dañoo tàmmoon dañoo tàmmoon def li nga xamante ne mooy di di al ighaara bil fi fi layl waaw bu buñ bëggee songu ab dëkk nii wala seen ñoo xam ne village boo xam ne dañ leen a noonoo dañuy bàyyi ba guddi jot waaw wala ba ay fajar ba gaay di yëgadi rek jamono yooyu ñu songu leen daal di songu dëkk bi taal jàpp ñiy def ay jàpp jàpp ñiy yóbbu rey ñi loolu nag lay joxe misaal ne ku ragal loolu da ngay bu rek nga génn yow bu déglu gi rot rek nga génn dem boo bañee say noon bett la ci guddi gi ñëw dal sa kaw. waaw so boo ko defee nag teel a fagaru yóbbu jël say matuwaay jël dem ñoom buñ ñëwee songu duñ fa fekk kenn waaw mooy jëf yii nii loolu la misaale àddina gis nga borom bi dala fee indi ña la jaamu wat gis nga yow da war a nekk koo xam ne war Imaam An-Nawawi ne maanaawu lii xam nga mooy lan at-tashmiru fi at-ta'a mooy góorgóorlu yëlli sa dayok coono ci caamu yàlla bul saggan de te bul bàyyeeku jàpp naa non garaawul quoi non di bàyyeeku yow Iblis mu ngi lay xool benn sniper bu garaaw la waaw c'est un franc-tireur gis nga mu ngi visé di la xool foo xamante ne nii da ngaa xaw a bàyyeeku rek mu jàpp la waaw te gis nga woowee sa ngëm yàlla gi la bëgg la bëgg ajjat léegi comme da may loo xamante ne ay buntu yu lay jaare buntu yooyu mooy la buntu mooy yàlla. boo ubbee buntu mooy yàlla rek mooy yow may nga iblis foo xamante ne fu la ne tuy nga daal di wat waaw boo ñu bëggee mucc nag da ngay xam fi ngay teg sa tànk mooy ni may jaamoo yàlla te nga yéene yi am yéene gu sell ngir sa borom loolu boo defee loolu kooku mooy balagal manzil kooku mooy ki teel euh, ba guddi gi nee këpp rek mu jóg waaw ba pare te dina àgg insha allah al mooy kër ga ko borom bi dikk bu góorgóorloo waaw wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan waaw boo bëggee lool doo bàyyeeku doo def lu euh, distraction yu nekk nga nekk attractivité yu nekk nga nekk affaire caaxaan yeeg yu nekk nga nekk ak mooy yàlla mukk da pare moom la naan man xaaf ku ragal nag yàqule adlaja da ngay gaaw a tag <laughs> eh, eh, xotti sa tànku tubay ci jaamu yàlla te yéene ko ta yàlla ba te yàlla tax te ku def loolu de balagal manzila kooku insha allah dina jote fa nga xamante ne mooy al manzil allah alaa waawee <laughs> alaa yow ngeen ma yëgal leen inna sim'ata allahi ghaliya ku la ne àjjana moom yomb na waaw comme ni ñu ko yombale gaa yu bari waaw ñoom pour ñoom mooy yàlla ci la ñuy amee <laughs> ñun damaa foog dañoo am lu ñu dal quoi ci la ñuy amee la nga xamante ne mooy àjjana yàlla mooy yàlla loolu dafa contradictoire sax waaw ci mooy yàlla la ñuy amee àjjana yàlla ndax diwa ñu ko dikk waaw diw daal nee nañu dina baax moom daal bañ jébbaloo ci moom la affaire yépp baax waaw léegi nag kanta dinaa julleem dinaa wooram dinaa joxe zakat loolu sama yoon newu ci faalewuma ko waaw bu ma ko deful dara du ma ci fekk waaw aqu nit ñi lu ma neex laa ciy def képp ku ma yoreel bu ma deewee ñàkk nga kazzabun ashir bu dee la ko dig ak nu ngeen ko mën a tudde bu dem sëriñ la moom tam wax na lu am waaw <laughs> waaw <laughs> di def lu la neex parce lanta borom bi ne wala ta'manu makrallah bu leen yow <laughs> bu leen wóolu pexem yàlla yow ñoon nekk ci yoon wi la leen ne malgré loolu yéen bu leen wóoru pexem yàlla yàlla lan wax koo xamante ne ci rey sharia ab yàlla bi ak digalu yàlla yi tey doxe ay tereem kese la fi nekk waaw ku la woon ay affaires yi daa simple dafa yomb waxu la lu am ana waawee inna sin'ata allahi ghaliya oh gis nga bien ye yàlla digge xéewal yëmu digge ghaliya de ay mbiram dafa cher de xanaa du moom moo wax ca suurat tawba ne inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum pour lan bi anna lahumul janna nan lay demee yuqaatiluuna fi sabilillah fa yaqtuluuna wa yuqtaluun wa'dan alayhi haqqan fi tawraati wal injiili wal qur'aan wa man awfaa bi 'ahdihi min allah fastabshiruu bi bay'ikum alladhii baaya'tum bihi wa dhaalika huwa al-fawzu al-'aziim borom bi nee na inna allaha ishtaraa borom bi moom lépp kenn du ko wax nan ngay waxe ak tamit ñun ñi nga nangam moo ne jënd naa bu saxaaba yee la gën a xam ne amuñu lu ñuy jaay mais borom bee ko waxe noonu ci ay teggin ñu jàppee la ko noonu même bu dee xam nañu ko de borom bee moom lépp amuñu dara waaw inna allaha ishtara <laughs> borom bi jënd na minal mu'minina ci way ngëm yàlla yi ci way ngëm yàlla yi waaw anfusahum seen bakkan wa amwaaluhum ak seen alal yi la yàlla jënd bi la lahumul janna mooy bu jaree diine ji nga joxe sa nga joxe ko ngir am aljana waaw diine ji ma ne bu jaree bu jaree sa alal dugg ngir mu avancé sa alal dina ci dugg loolu lañ am pacte ak ñoom ak seen borom ba looloo tax yuqaatiluuna yuqaatiluuna ñuy rayante di xeex fi sabilillah ci yoonu yàlla ngir ah li nga xam ne mooy kalimatullahi hiya al-ulya nekk li gën a kawe waaw ngir laa ilaha illa allah féeti kaw lu dul moom wam ko defee nag ah fa yaqtuluuna fa yaqtuluun ñu leen di faat ñuy rey bopp ca buñ demee jaxare wa yuqtalu ñu leen di faat loolu dafa nga xam nga daa neex loolooy marché ak loolooy marché bi loolu la boroom bi teg contrat bi aywa mu ne lii nag wa'dan alayhi haqqan lii ab digga la boo xam ne yàlla mi dara warul moom moo ko jël engagé wu ne noonu laay def fi tawraat bu ngeen demee ca tawraat téere boobee di ngeen ko fa fekk wal injiil waaye injiil di nga ko fa fekk wal qur'aan ak al qur'aan bii di seen sang wa man awfaa ana kan moo gën matale bi ahdihi ca digéen min allah ci yàlla amul fastabshiru waay waay kon insikaru waay waay in fastabshiru waay waay dégg leen bi bay'ikum ci seen ci li nga xamante ne mooy sen njaay mi nga xam ne alladi ba nga xam ne ba be moom ngeen tono euh, euh, yaxantoog seen borom waaw wa dhalika ta lii moom kon nag ku la na mbir yi daa toogal yow moom àjjana moom ah moom laa doon ku faatu ne na daxalal jannata bi ghayri hisaab yéen a mën a sóob <laughs> yéen xamu ngeen li xew <laughs> yi daxalal bi ghayri hisaab allah te borom bi ne allah ishtara waaw la ne fa yàlla <laughs> du du wul noonu waaw simple na wul lool waaw la ne fa yàlla simple wul noonu waaw allahu akbar allah allah ku jàpp ne daal defal lu la neex ah daa am fooy jaar de borom bi nee lakin alladina taqaw rabbahum lakin waaye alladina taqaw rabbahum ñi ragal seen borom lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar ñoo ragal yàlla mooy lan di taqoo ay ndigalam tey sori ay tereem te kese mu tax mu ne ñoo ñoom ñooy am ajjana yoo xam ne day daw ci seen suuf al anhaar dex ya xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax fa la ñuy béel nuzulan min indillah allah wa ma inda allahi xayrun lil abraar waaw nuzulan lii mooy bienvenu mooy wàcc mooy wàcc waay mooy li leen bi di wàcce min indillah tukki ko moom xéewal yi la defal wa ma la defal yàlla xayrun moo gën ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi allah kon nag hmm, ku jàpp ne affaire ay caaxaan nga koy amee ah xamal ne yaa ngi nax sa bopp waaw yaa ngi nax sa bopp yaa ngi nax sa bopp kon nag man xaaf ku ragal say noon iblis dal sa kaw noot la jéng la tera laa avancé sa digganteeg sa borom nooy def at laja da ngay teel a takku waaw doo yaanaani doo yaafuus jaamu yàlla yi la yàlla digal doo ci nekk di tendee falaka xaar naan moo attends attends waaw jusqu'à ce que je devienne grand quoi non bu may waaj a nekk ma mag kooku mooy iblis yow songu na la buy ñëw li la këpptal waaw tawa man aj laña ku teel a xëy sa ndaw nga teel koo teg ci yoonu yàlla waaw daal di shabba fi ta'atillah ala ta'atillah waaw sa sabab yëpp nga teel takk sa tànk tubay topp digalu yàlla yi tey sori ay tereem kooku balaxal manzil kooku dina jote la nga xam mooy wàccuwaay wu teg wu tedd ba waaw loo muy aljannatu wallah waaw kon nag mu ngi noonu kon insha allah ñu jàll nag ci dernier hadith bi